ad-Dahhaaku ad-Dahhaaku ibn Sufyaan ibn Awf ibn Abi ibn Kilaab al-Kilaabi loolu la tuddoon muy Seydina ad-Dahhaak di doomu ku ñuy wax Sufyaan Sufyaan boobu di doomi Awf Awf di doomi Abi Bakr Abi Bakr moomu di doomi Kilaab moom mu kojoo woon ad-Dahhaak ci waa Banu Kilaab muy ibn Kilaab nii moo maamam Ah, dàkkantalam ne woon ne woon abu sa'id moom mi la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni selon imaam al-Waaqidi raxmatullaahi aley ci almaghazi mu ne moom la yónni ci weeru rabiul awwal sanata tis'in ci juróom-ñeenteelu at mi moom la yónni moom ad-Dahhaak ibn Sufyaan ilaa Bani Kilaab ilaa Qurata batnun min Bani Kilaab ci waa Qurata ne woon benn néeg lañ benn clan ci la tribu de Bani Kilaab ci Rabiul Awwal ci juróom-ñetteelu juróom-ñeenteelu at bi nga xam ne nag ci lañ ko yónni mu ngi àndoon ak saxaaba buñ naan Usayd ibn Salama saxaaba bu ñu naan Usayd ibn Salama moom mu tuddoon Usayd ibn Salama ibn Qurayd ibn Ubayd ibn Abi Bakr ibn Abdillah ibn kilaab al mooy mbokkam la ñoom ñaar ay mbokk la ñoom ñépp ci waa banu kilaab la bokkoon moom saydu bi mu tuubee ci la ko yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam boole ak seydina dahaak ibn sufyaan al kilaabi ñoom ñaar ñépp fi mu leen yónni mooy ci waa banu kilaab seeni mbokk lañ te gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu bari woon na lu muy def loolu mooy ne day jël bu yónnee benn armée ci ay nit day xool saxaaba yi radiyallahu anhu ña bokk ak ñooñu comme ni ñu ko gisoon ci ghazwatu zaati salaasil nga xam ne muy sariyatu zaatu salaasil bu seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu mu yónni ko ci mbokki yaayam ñoo xam ne ñooñu ñoo yaayam ci ñoom la bokk loolu nag siyaasa la doxalin la wu yonent bi alayhi salaam doon def sunnaam la woon ngir lan ñamu yónni ci ñooñu kooku buñ ko gisee ñu xam ne ah kii seen mbokk la xeex bañ a am mu ñu mën a négocier ba nit ñi jàmm am ñu wooleen ci l'islam wala bu doon ne ñoom dañuy waajal ngir dal ci l'islam loolu ñu arrêté ko ndax buñ gisee seen mbokk sinon bu dul loolu mooy finalement day mujju dal seen kaw ndax xam nga ne moos ki bokk ci nit ñi ki bokk ak ay nit moom bu boobaa nit ñooñu man nañu arrêté li ñuy def ndax moom ndax dañ naan suñu mbokk la alors que bu doon koo xam ne bokkul ak ñoom dara mooy ñoom mooy noonoo ngi day gën a tar rek kon yonent mi aleyhi salaatu salaam boole Seydina Dahhaak ibn Sufyaan ak Seydina Usayd ibn Salama al-Kilaabiyaani yónni leen ilaa Bani Qurata waaw Qurata waaw bokk ci ñan ci waa kilaab ñoom ñaar la yónni woon foofale moom aleyhi salaatu wassalaam ba ñu demee nag foofale ci xare boobale ñu daldi dajeek ñoom mooy waa banu kilaab waa ci waa qurataa ñooñu le fa laquuhum bi zujji zujji laawaat zujji laawata fa da'awhum fa da'awhum ila al fa abaw fa qaataluuhum fa hazamuuhum bi ñu dajee foofu ñu ngi dajee ci bërëb bu naan zujj di zujja luwaat di zujju laawaat laawa zujju laawa fa da'awhum ila al ñu woo leen ci lislaam woo leen ci lislaam comme ni nga xam ne moom la aleyhi salaatu wasalaam doon digal umara um yeeg ñi nga xam ne ñoom la doon yónni waaw bu ngeen demee mbir mi du dem rek di xare ji waaw mooy du loolu mooy objectif bi waaye bu ngeen mënee wax ak ñoom woo leen ci lislaam ñu dugg waaw loolu day doy loolu day doy léegi bañ dajeek ñoom foofale ñu woo leen fa da'uhum fa da'uhum islaam ñu woo leen ci lislaam fa abaw fa da'uhum ila al islaam ñu woo leen ci lislaam fa abaw gaa yi bañ ne dara lañ duggul dara mooy première tentative di woote avant ngay xare comme le Seydina Ali radiyallahu anhu waxoon keroog ba mu jëlee drapeau bi Xaybar waaw mu ne ci lan laay xare yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko bala yaa kii woo leen ci lislaam waaw ci shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gaa yi bañ fa qaataluuhum ñu xarek ñoom fa hazamuuhum ñu daal di leen boobu fa laxiqa al usaydu aba salama wa salamatu ala farasin lahu fi ghadirin bizujj léegi Usayd daldi bi ñu leen boomee ñoom waa Banu Kilaab ñi leen boom di saxaaba yi su la direction de ñaar ñu bokk ci ñoom ci waa Banu Kilaab di ad-Dahhaak Sufyaan ak Usayd Usayd ibn Salama al-Kilaabiyaan radiyallahu ta'ala anhuma mu daje fa ak baayam ndeke ci armée waa Banu Kilaab yi la bokkoon waaw moo ngi dajeeg moom fekk baayam mu ngi woon ci benn fas nekk ci benn ndox boo xam ne foofu la nekk ci bërëb boobale fa daahu ila al islaam salama daldi woo non euh, usayd daldi woo ki nga xamante ne nii mooy baay ji ci diine waaw woo ko ci diine woo ko ci diine fa aba baay ji ne waa yow ba baay ji bañ waaw baay ji bañ dugg ci ban diine lan faabaa mu bañ ah non seulement dafa bañ mais da ko woo lislaam wa ataahu amaan ba pare ne ko nag maa la yiir bàyyi maa la yiir te loolu waxoon nañ que ne jullit citoyen jullit mën naa def loolu mooy équivalent ne mooy tuteuru kii moo ko yiir ba kenn du ko laal waxoon nañ nag ku mel kenn du ko laal après Usayd woo bàyyam ci diine ne ko nag maa la protéger mooy maa maa la yiir kon ñeneen yi duñ ko laal bàyyi ji moom amul dara lum ko tontu fa sabbahoo wa sabba diina mais dafa saaga diine ji sa daf ko saaga wax ko lu ñaw waaw wax ko lu ñaaw jaar fu ñaaw la jaar liñ naan ŋàññ ko ŋàññ yu jéggi dayo yamu ci wa sabba diina mu saaga diine ji saaga lislaam jàllal na le <laughs> wax loo xamante ne daal lu ñu ñàkk ŋàññ diine ji bi mu defee lool fa arqaba al usaydu farasa ah kii fa daraba Usayd urqubayil urqubayil faras Usayd daal di dóor fas wi ci gannaaw vip waaw fa lamma waqaal farasu ala urqubay mooy tànk yi hein mooy bi mu ko dóoree tànk yi la la la la la la la la dagg waaw loolu waxoon nañ la ne des fois loolu day possible bu dee ne noon bi mënoo ko am lu dul ne comme ni Seydina Ali defoon lu dul nga def loolu ah bu dee ne loolu rekk nga mën a def bu boobaa nag ay loolu day mën a nekk voilà loolu day mën a nekk léegi bi mu dóoree euh, kii bi fas yi kii bi la nu mu mooy mooy onqub du tànk yi mooy kii benn nan lañ koy waxe ab sidit la boo xam ne di nekk ci ginnaaw bu dee ci nit ci ginnaawu nit ki lay ne voilà mooy foofu lu dóor ci ginnaaw gi léegi nag fas wi daal di daal di daal di sukk léegi nag ah mu ne bi mu defee noonu irtakaza irtakaza salama ala rumh filma baay ji daldi sukkandiku ci benn xeej boo xam ne ci biir ndox am ndox mu neewoon foofu fa la ko teg fa la samp xeej bi comme ko fas yu yës na àgg na léegi nag moom mu mu mu ci noonu summa stamsaka xatta jaahu ahaduhum la qatala walam yaqtulhum na ubnu foofu la nekk noon sukkandiku ci jaas ci xeej bi ba ni nga xam ne kenn ci jullit ñi la koy fekk ci arme bi fekk fa daal koy faat waaye doom ji du Usayd du faatu ko ndax bëgguloon a faat baayam bëgguloon a faat baayam voilà ah sariya bi loolu la tudd ci sariya bii nii muy sariya ad-Dahhaak ibn Sufyaan al-Kilaabi ak Usayd ah ibn Salama imaam ibn al-Waaqidi nee na ad-Dahhaak ibn Sufyaan yonent ma lay sarsam après moom la defoon mu mu muy muy chargé wu affaire zakatu azakaay waa ñoñam nee bokkoon na ci ñi nga xam ne way jàmbaare ñi la woon waaw ñu jàmbaare ñi la bokkoon bokk ci ñi nga xam ne ay vrai cavalier yu siiwoon la ci biir arab yi ci biir arab yi doon na nekk naj nag comme li imaam Ibn Sa'd wax Euh, nekkoon na njiitu ñi nga xam ne ñoo gëmoon côté yoo yële côté Najd ak côté yoo yële dekkoon na ki nga xam ne moo newoon seen waal yi newoon équivalent gouverneur imaam ibn as-Sakan dafa solo comme ni imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba mu ne wa axraja ibnu sakani bi sanadin saxiix an Aïsha radiyallahu ta'ala anha qaalat mu ne ibn sakan rahmatullah alayhi dafa solo an aishata jële ci as-sayyidatu aisha euh, radiyallahu anha annaha qaalat sayyidatu aisha radiyallahu anha ne nazala ad-dahhaaku ibn sufyaan al-kilaabiyu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu wa bayni wa baynahu al-hijaab hal laka fi uxti ummi Shabiib imra'ati ad-Dahhaak fatazawwajaha an-nabiyyu thumma tallaqahaa wa lam yadxul bihaa mu bi muy tuub laata lii mooy euh, dane mooy xew-xew bii Sayyidatu Aysha di nettali moo jiitu nag li ñu nettali sànk ci sariya bi ndax dane dafa ñëw dafa wàcc moom ad-Dahhak ibn Sufyan ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na sama digganteeg moom xijaab bi moo doxoon sama digganteek moom mooy kiiraay bi nee na mu naan yonent bi aleyhi salaatu wa salaam naan ko ndax xemmee moo bëggoo uxti Umm Shabib imraatu daxaak sëru umm shabib umm shabib moo doon soxnaay ad daxaak ibn sufiyaan léegi nag muy proposé yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir mu takk sëru soxnaam waaw mooy uxtu umm shabib umm shabib moom ad daxaak mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu salaam mais est-ce que doo takk euh, sama sëru soxna bi nee na fa tazawwajaha an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy denc waaye summa ginnaaw gi tallaqaha wa lam yadxul biha waaye yonent bi alayhi salaatu salaam da koo da koo delloo mooy da koo fase laata muy muy consommer mariage bi laata muy muy séq ak moom dara mu ne nag bi nga xam ne wa lamma raja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-Ji'rana ba'athahu ala bani Kilab yajma'u sadaqatihim mu ne nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam jóge Ji'rana mooy ginnaaw ghazwatu Hunayn bi mu séddalee màng mi Ji'rana ak après umratul Ji'rana ci juróom-ñetteelu at mi ci Dhul Qa'da bi mu dellu see moom alayhi salaatu wa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu dafa yebal ad ko ci mbokkam yi waa banu Kilaab ngir mu dem dajale li nga xam ne mooy seen zakat yi mooy li imaam nga xam kon li imaam al-Waaqidi wax daal yi lii moo koy dëgëral ndax axrajahu ibn Sakan bi sanadin saxiix kama jazama bihi alxaafiz ibn xajar rahmatullahi aley mooy mu dem ngir dajale seen zakat yi kon lii mooy bien sûr après bi nga xam ne ci la xare bii amee ndax xare bi wax nañ la ne ci mu ngi xaw ci rabiul awwal après nag ci la comme que kii nañ bañ tuub léegi nag mu yoroon wàllu zakat yi foofu doon leen dajale yu waa banu mbokkam yi waa banu kilaa voilà Ah. kon loolu lañ am ci tarjamaam ki ci des nag di Usayd Seydina Usayd ibn Salama kon moom ginnaaw bi xew-xew boo amee baayam ah. moom daanaka lool kese lañu am ci tarjamaam mooy xew-xew boobu muy xare bi mu fekke mu sariya bi àndoon ceeg Seydina Dahhaak ibn Sufyaan loolu rek lañ am ci tarjamaam moom Seydina Usayd ibn Salama euh, alayhi wa ala Dahhaak ibn Sufyaan al-Kilaabiyaani raxmaatu wa a'lam